farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalithu fi l adabi wal fadaa'il fi faslun fi sabr maa riyaasatin wa madxin yaa nabil wa minhu xabsuna laha ala alxumul maa tawaaduci kadaaka dilla ithaara axiratina almujalla ala alxaqiirati walitaqarrubi lirabbina alqaadi jamiica alarabi duna alxalaaiqi walitaxaquqi bi dil ubudiyati wasfan yartaqi bihi li alami kanatin wa tarki tanazuin ma alazim almulki kon sëriñ bi radiyallahu mu ngi wax ba léegi ci gëneelu muñ ak yan nañ ni ñuy muñe waxoon nañu bii paase ne bokk na ci téye suñu bopp gi téye anfusana an hubbi ma hamdin alana tee suñu bopp ci sopp gi nga xam ne moom la suñu bakkan di sopp ñu koy tagg goo xam ne gu feeñ la loolu foog nga téye ci sa bopp waaye foo nekk bëgg ñu lay tagg foog nga fexe téye sa bopp ci muñ ci loolu le maariyasatin téye sa bopp tamit ci lan bëgg suñu bakkan yi bëgg bu bëgg di jiite saa su ne ñoo war a jiite quoi ñoo war a féete kaw tout le temps fu ñu mën a nekk la fa am ñoo war a nekk ci kaw waaw wa madhin yaa nabil waaye bëgg fu ñu nekk il faut ñu ñuy tagg loolu it foog nga téye ci sa bakkan di muñ yaa nabil yow mi nga xam ne yaay ki xereñ yaay ki muus yaay ki nga xam ne yaa am xel yaa bëgg jëm ci ci sa boroom mu ne kon wa wu bokk na ci ba léegi habsuna laha alal xumul mooy téye suñu bakkan yi alal xumul ci ci ci ci ak giif mooy mel ni taal bu ñu fay gis nga noonu ngay def sa bakkan dina bëgg di jóg nit ñi di ko gis xam ne moo fi ne waaye nga suulal ko suul ko dalal ko nëbb ko waaw ba ba bëgg xubbu zuhur bëgg feeñ nga xañ ko ko loolu foog ñu téye ci suñu bopp loolu ci façon muñ yi la mu ne ma tawaadoi ànd ak li nga xamante ni mooy ak nekk koo xam ne dangay toroxlu dangay nekk koo xam ne dangay eh, wàcc sa bopp voilà kadaaka naka noonee azilla mooy torox toroxlu sa bopp toroxlu ngir kan ngir sa borom wàcce sa bopp kadaka zilla wàcce sa bopp ngir sa borom isaaru axiratinal mujalla daldi eh, ëffal gënale suñu dund gu mujj ga muy yowmal qiyaam bi nga xam ne mooy bu màgg ba ba nga xam ne moom la borom bi màggal moom la ñu màggal alal xaqirati nga daldi koy gënale jënd ko ci kaw lu bi nga xam ne mooy bi doyu dara bi nga xam ne mooy bu ñàkk solo bii di al àddina waaye wali taqarrubi da nga koy defi ngir wan a jege li rabbina suñu borom bi nga xam ne alqaadi mooy aji faj jami'al arabi mbooleem soxlaay nit ñi duunal xalaa'iqi nga xam ne borom bi moo koy faj de boo soxlaay nit ñi borom bee koy faj waaye duunal xalaa'iq yi nekkul ne jaam yi wëllif jaam yi du ñoom ñoom ñooy faj mbindeef yi du ñoom ñoo koy faj waaye it da ngay muñ lii lépp wàcc sa bakkan tëj sa bakkan ci li nga xamante ne nii mooy bëgg a feeñ bëgg a siiw bëgg yu mel noon waaye tamit te féeteel kaw. gu mujj ga ci gii nga xam ne mooy gaaw a jeex gi waaye ngir jegeeñ sa boroom gi nga xam ne mooy faj bépp problème waaye du mbindeef yi koy def li lan wala ba léegi ngir lan wali taxaquqi ngir nga incarner bidil ubudiyati mooy njaamu gi nekk un vrai jaamu yàlla waaw nekk jaamu yàlla di def képp ngir yàlla waaw du ma ci xool ndax nee na ma bu ma defee lii am lii wala bu ma deful lii am lii xooluma ko ci man daal dana ma damaa wàcc ci kaw suuf illaa li ya'budun ngir ma jaamu ko jaamu naa ko man nan laa koy sellale jeex na waaw nan ngay incarner loolu le daal di koy jikkoowoo voilà wasfan mu nekk loo xam ne am melo bi bihi jaam bi ci lay yéege voilà li ala mik na nga xamante ne ci lay yéegi ca kaw daraja yu kawe wa tarki tanazu'in waaye bàyyi ay xëccoo di xëccoo ma al mi ak borom borom bi nga xam ne mooy ko màgg al borom nguur ku màgg gi waaw. al azimi borom yaatu te màgg al mulki ak nguur mooy nekk fi fii nekk ci kaw suuf lépp lu borom bi def na la neex ñàkk cee d'accord nag mooy yaa ngay xëccoog sa borom loolu nag nga ba ko waaw. wa tarki tanaazu'in di xëccoog ma al azimil mulki boroomu màgg nguur gi di boroom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ne wa minhu ixfaawuka sa'yal birri wa man'un an-nufuusa kulla daari min faakihatin wa tamattu'un biha walaw halaalan 'indana fantabiha mu ne wa minhu bokk na ci as-sabrul jamiil ci ngëneelu tuub ak muñ yoo yële ak nan lañuy muñe bokk na ci muñ yu rafet yoo yële ixfaa'uka mooy nëbb gi ngay nëbb yow cam si sa'yal birri boo defee jëf ju baax nga nëbb ko bul dem foo nekk di ko publicité sinon da ngay dugg ci sum'a bëgg def lu baax lu kenn gisul sa digganteeg sa borom nga dem di ko nettali paa ngir nit ñi roy la waaye ngir yëkkati sa bakkan sa bopp mu ne kon nag bokk na ci muñ yi fexe bakkan day bëgg nga même li nga def ba nga nekkee sa néeg yow kese muy ak jaamu yàlla ay nawaafil mu bëgg boo xëyee suba fokk nga wax ko gaa yi nu waxtaan wi daal liñ naan tous les même ver Rome di nga fexe daal ba waxtaan wi lu mu luñ ci wax a wax a wax di fexe ba yóbbuwaat sujet bi ci li nga xamante ne mooy julli guddi wan gaay ne yaa ngi doon julli mu ne loolu nag da ngay fexe xeex sa bakkan muñ ba loolu noon mooy jëf jooju nga jëf lu baax nga daal di koy nëbb ba bu ko kenn yëg wa manuna bokk na ci muñ gu rafet gi ak yi nga xamante ne mooy ngëneelu muñ ak ni ñuy muñee wa manuna ak tere gu ñuy tere an nufuusa suñu bakkan yi kulla dahri mbooleem suñu dund gi min ay fooy téef ay fruits wa ko yoo yële wa biha ak di ci bànneexu walaw xalaalan même bu dee ne lu dagan la woon indana fi ñun fantabiha yeewul ci lii ma la wax <laughs> loolu mooy lan <laughs> sëriñ bi radiyallahu anhu la léeg-léeg <laughs> du tout temps voilà parce que mooy yi yu dagan la mooy fawaakih yeeg faakihaat yeeg fawaakih wa faakihatan wa abba waaw xéewal yooyu fi borom bi def mu ne même yooyu nga xam ne ñoomin orange ñoomin pomme ñoomin ñoomin poire ñoomin raisin waaw ndax fayen bi kontaan voilà yooyee ak bi ci bànneexu léeg-léeg da nga koy ba xañ ko sa bakkan waaw waaw léeg-léeg nga bàyyi ko jamono ju gudd kul la dëhëri jamono ju gudd nag pas temps parce que baax na xéewal yi yàlla def nga ci ñam wan ne borom bi maa ngi sant ci xéewal yi nga ma def yi nga ma defal voilà mais yow loolu surtout mooy li nga xamante ne yow xam nga ne sa bakkan da cee lag da cee laggi sa foo jaar boo paree lekk moom foo jaar bi nga dóorub Coca-Cola kenn waxu na ne daa xaram waaye sa bakkan da newa newa ne ba léegi dafa ko sax ngir di sant yàlla waaw nga mujj yow plaisir rek di naan une poisson fraîche voilà ci mashrobat yooyu al baridat wala al barida yu sedd yoo yële rek ngay xool di ci am plaisir boo xam ne yow yóbbuwu la ci yàlla waxuñu la ne loolu ku ko def daa xaraam de non mooy fii déggoo lu ñu ci wàllu ihsaan la waaw fa gën a kawe lii al wara la ci wara la dugg mooy sàmm léegi nag ki mel nii mënu la ñëw imposer gars yi ne léegi nag yéen ñépp ay wow lu tax ngeen di lekk ay fruits lu tax mu ngeen di lekk mandarine nii bu ngeen lekkee ba pare xanaa li ngeen lekk naan doyu leen ma ne bàyyi li ngay wax gaa yi. sa way nekkal ci li nga ne yow yow. bàyyi nga lekk mandarine tous les jours parce que xam nga li tax nekkal ci loolu da koo def ngir sa borom mais baal nit ñi ngay bëgg a ci loolu waaw kon affaire bi loolu la waaw waaw mu ngi noonu <laughs> voilà kon nag mu ngi noonee mu ne wa minhu ixfaawul fatal maaruufa wa sadaqaati la tazal xaniifa mu ne wa minhu bokk na ci muñ gu rafet goo gële bokk na ci ni ñuy muñe muñ gu rafet ngëneelu muñ liñ koy defe ixfaul fata bokk na ci hein nëbb ku cam si di nëbb almaarufa njekk lu mu def lu baax lu mu def was sadaqaati bu defalee njekk nit du dem naan bu doon pourtant keroog sa jaar naa fa maa koy jumbantil mbaaram ma quoi voilà si jaar naa fa dama robb bon dem naa fa quoi gisoon naa ne pneu bi dafa crevé quoi man maa ko ko tóoral non taf taf quoi waaw non parce que waxu ko ngir bi mais ngir ñu wan ne boo moom def na voilà wala bon deke sa waay baax na déedéet bokk na nag ci muñ ngay nëbb al fataa cam si al maaruufaa njekk yi mu defal nit ñi was sadaqaate ak sarax yi mu def bu mu ñëw balaa sarax nit ki mboote eh, waa ji nekk fële mu ñëw ñépp di ko xool mu ñëw jox ko loolu baaxul ci ki nga koy def baaxul ci yow mais moom kan moo la wax bëggoon na nit ñi xamal ko loolu nga ñëw weer ko ci kanamu nit ñi déedéet defal lépp ci njekk waaw sabatun yudilluhum allahu fi dilli yawma la dilla illa dilla yonent bi aleyhi salaam nee na juróom-ñaare ngi yoo xamante ne nii borom bi dina leen ki dina leen mbaaral hein dina leen defaral ombre